yonent ma lay sarsam mu ne leen inni onti qawman axaafu dala'ahum wa jaza'ahum wa akilu aqwaaman ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min alxayri wal ghina minhum amru bnu taglib allah allah mais seede bi rëy na seede bi rëy na hu ya fii rëy na mu ne man damay jox ay nit inni uti qawman damay jox ay nit ñoo xam ne li tax ma leen di jox axaafu danaahum wa jazaahum mooy ñoo xam ne dama leen di jox ndax ragal ñu jéng ci lislaam moo ñu génn ci man alayhi salaatu salaam li may joxe nii dafa am xikma bu tax waaw mooy li ma leen di jox ñi nga xam ne mel ni mbir yi neexu leen mu leeral leen ne man damay jox ay nit ñoo xam ne damay ragal ñu jeng zalaahum ñu jeng wëllif diine ji waaw wa jazaahum ak li nga xamante ne mooy ñu nekk ci ci ci ci ci ñàkk feebaru xol la waaw aljaza fe feebaru xol ci rester am yaqin ci lislaam man looloo tax ma jox leen ragal seen xol yi jéng wëllif lislaam nekk ci leneen ndax buñ gisee li ñu ñàkk fii feneen alal ji jaral na leen a bàyyi diine ji dem si si si am na ñoo xam ne fu ñu ñàkkee wala bu ñu gisee foo xam ne man nañ faa amee te ngir ñu jot loolu li leen ci girey jote boo ñu ne ñoom léegi nekkatuñu jullit jaral na leen def loolu waaw gaa xam ne dañuy nekk góor jigéen parce que simple tout simplement mooy seul moyen pour quitter réew ma waaw parce que ONG internationale yeeg pays européens yeeg occidentaux yi ñoom ñu mel noonu lañ naan ñoom ñooy les prioritaires ñi nga xam ne ñoom lañ mën a accueillir ñi nga xam ne ils sont persécutés chez eux parce qu'ils sont des homosexuels ñu doon ko ngir loolu mais ku mel noonu bu doon réewum jullit la ñu xam ci moom feebar bu mel noonu te alal ji buñ ko ci joxee dina tax moom yooyu yëpp du ko xalaat dina fi man a ne nii ñu joxonglagul ko ba kera muy nekk ci l'islam bi di découvrir ba ne xolam di saxe ci l'islam mu ne looloo tax ma def ko wa akilu aqwaman am ñoo xam ne dama leen di bàyyee ilaa ma ja'ala allahu fi quluubihim min alxeyr bàyyee leen li nga xam ne moom la leen buur yàlla defal ci xéewal ci seen xol yi ci yiw ju mu leen defal ma bàyyee leen ci yiiw ju yàlla defal jum leen defal ci seen xol wal xinaa ak doylu doyloo buur yàlla képp soxlawuñu leneen mu ne ñooñu nag gaa yooyu nga xam ne man joxuma leen de sallallahu alayhi waaye ñoo gën fopp ñii may jox ndax ñooñu dama leen a bàyyeeg li gën lu ñu bàyyee nit mooy yiiw boobu nekk ci xol mooy ragal yàlla mooy wal ghina te ku am ragal yàlla amul doylu mooy doylu pour yàlla képp moo la doy kese waaw waaw yéeféer bi nag moom mooy jàpp ne buur yàlla du ko doy moom day foog ne fii mu ne lu mu ñàkk ci boppam la wala mar nekk lèche botu ñenn ñi pour moom foofu lay amee li mu bëgg waaw amma man istaghna mooy gaa yooyu nga xam ne moom dafa doyloo boppam yoonam la wul waaw am na nu mu koy waxe ci côté suuratu lu euh, mu tudd ma waaw mooy ne dafa am ñoo xam ne mooy ñii nag pour yàlla da leen a bàyyi defal leen yiw ci seen xol mooy ak dal akuk doylu mooy alal jii nii yëngalu leen te ngir xam ndax man jege nañ ma man sallallahu alayhi wasallam du joxe gi may joxe lañuy ñuy xam nañ ne du loolooy wane ne man damaa kii def maa jege wala déet non aka neexoon ñu xam lii moo tax <laughs> di nekk sëriñ tout le temps tekkiwul na yaa gën ñi mu nekkalul de ñi nekkul ak moom de laa ilaha illa di ko téyal ay dàllam tous les jours génn nga jox ko ko so tegal ko ko tekkiwul ne waaja nekk Kébémer fële sëriñ bi nekk fee ca Italie yaa gën waaji de nga nekk Kébémer de fais attention déedéet loolu tekkiwul lool de waa ji nekk fële ca New York yow nga nekk ak sëriñ bi fii biir ndakaaru di xëy tout di ko liggéeyal tekkiwul ne yow yaa gën ka ne fële yaa ko gin a jege ka fële déedéet ci ragal yàlla gi yàlla ne foofu la nit ñi rawante sëriñ bi ku gën a ragal yàlla ci yéen kooku kooku moo ko gën a jege waaw moo tax ñenn ñi mën nañu jaaxal foog ne way mi mais diw moom mais moom sëriñ bi daanaka rarement la koy gis alors que boo xamoon dëgg dëgg ni mu demee doo xalaat sax loolu doo xalaat loolu de di ko gis benn yoon ci at mi walla sax mu bañ koo gis du tout du tout parce que defar nit soxlawul tout le temps muy nekk sa kanam waaw ah, Seydina Uways Uways al-Qarni mi gën ci taabi'i yi loolu beneen ti ma lay saab saab moo ko wax <laughs> waaw <laughs> waaw xayru taabi'iin mooy mooy mooy mooy Uways al-Qarni te Uways Yaman la newoon mu waxoon ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali yépp ñooñu radiyallahu ku ko ciy gis na ngeen ko ñaanal mu ñaanal leen jéggal yàlla Seydina Omar ba mu ko gisee ba laaj gaa yi jóge yaman ba mu xam ne moom la sàkkan <laughs> ar-rajulu thani fil islam seydina omar di ñi sàkku njëggal ci koo xamante ne nii masula gis yonent bi alei satu salaam nii ci kaw suuf nii ci zaahir waaw yonent bi alei satu jox leen ndigal loolu bu ngeen ko gisee wax leen màndarga yuy wan ne kooku la allahu akbar kooku kan moo ko defar ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa te da koo mës a gis nii ci Medina mësu ko gis Medina nii Makka waaw waaw <laughs> voilà mooy pour wan la ne kon yëf yi <laughs> c'est pas sori na moo tax mbir yi daal li am solo li am solo lenn kese la mooy islaahu niyya di yëwanal suñu yéene yi di ñaan buur yàlla def mu sell uniquement ngir moom boo ko defee gis nga wër yu bari sax du la ci fekk waaw boo demee ba amoo kenn sax ku la dimbali buur yàlla moo lay tàggatal ku ku ko ku ko ak moom ci loo xamante ne ni coono du ci bari waaw <laughs> yeneen ci ma lay saar saam kon mbir yi du nii jox day wane ne kon moo leen gën léegi xoolal ah. moo tax erreur la bu ñépp ñu bari def ñu bari di def ñu bari di def léeg-léeg mën na bañ a nekk jox xaalis wala jox dara ay bien matériel man na nekk sëriñ bi ci biir mbooloo mi mu am ñoo xam ne ñoom day waxtaan ak ñoom lu bari di wéet ak ñoom lu bari ñeneen ñu jaloux ñeneen ñi jaloux wala boog ñu jàpp ne kon de gars yi ñoo gën la fekk buy wéet ak ñoom lu bari alors que du loolu ku la ne melul ni yonent ma saa saa wax ni ñoo xam ne xam na bu leen bu bañee bu wéetul ak ñoom lu bari gars yi dañuy sànku après ah mais boo xamee moom xam na ko mais ñun yow xamoo ñun xamuñu xamuñu tanak sëriñ bi il est pas obligé tout le temps muy wax mbir yi di expliquer naan lii lii waaye dañuy gis yonent mi alayhi salaam tamit nii mu doxale mooy tamit sëriñ bi bu dee loolu dafa am mu jaruk leeral da koo war a leeral moom it kon ni alayhi da bu gisee ne moo gën parce que ñële danga leen da leen di jox ngir xam na ne ñoom yée tem ñu jeng de ak seen xol gu ñàkk dal jaza gi ñuy nekke ba tax du ñu am at-tuma'nina ak dal ci ngëm gi ñu dal yonent ma saa saam di leen jox nag ngir dalal seen xol moom mi nga xam ne mooy doktooru xol yi xam ne ni ñii moom leen di kii du leneen du ay ay yenn discours yu bari yay tax de déedéet ndax buur yàlla moo bind nit ñi te yemalewu leen am na ñoo xamante ne nii alal jii ñii mooy liy dëgëral seen xol ci mbir mi bu baree alors que boo fi doon wax lu nekk du leen yëngal de bu ñu koy seen feneen di dem yonent bi aleyhi salaam xam ne côté boobu mais beneen côté bi tamit bi ñu kiiwee mu leeral leen waaw moo tax mu ne gaay ka annahum atibu yi mel ni daal lañoo xaw a ñàkk o am benn incompréhension ci mbir yi daal ni muy doxale nii ak ni muy séddalee mu yëgal leen nag mbir mi dëgg-dëgg li tax mu def ko inni onti qawman axaafu dalaahum wa jazaahum wa akilu aqwaaman ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min alxayri walghina minhum amru bnu taxlib allah yàlla nañu buur yàlla defalal lool ci suñu xol yi ñu nit waaw min alxayri walghina waaw gis nga boo ko amee nag kenn ginu laa féex non yow moom tee chef des fiix yow yow kenn ginu laa féex da nekk ci piix moo xam ne mais yow am da ngay dem ba am santiment que yow ku la jege gaa yi ñoom ñépp nekk ci péex tellement da ngaa nekk ci péex boo gisee ku ci ku ku ku sonn ci yenn sax dalay jaaxal <laughs> mu ne bokk na ci ñooñu nga xam ne dama leen a bàyyeeg li yàlla def ci seen xol ci yiiw ak doylu amrum nu taxlib ba allah radiyallahu taala anhu